fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-aalam Abu Zakariyaa Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahu Allahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab arraabi'a cashar. baabun fil iqtisaadi fil cibaada. kon insha allahu ta'ala ci sunu jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna. Euh, gisoon nañu xadiis cent cinquante bi ci garab gi nga xam ne moom lañu al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di ci garabu nit ñu sell ñi radi toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'alana minhum mooy garab gii nga xam ne di wane mi nga xam ne jaam bi noon la war di jubloo ci jaamu yàlla yi di tànn la nga xam ne attan na ko te mu bañ nekk ku ëppal waaye kuy gàttañ lu ci jaamu yàlla yi kon nag eh, pare woon nañ xadiis boobu muy cent cinquante de xadiis sayna abu muhammad abdallah ibn amr ibn al radiyallahu taala anhuma wa nañ ko ak yi nga xam ne yëpp la al imaam an-Nawawi indi daanaka mën nañ ne peeg na li nga xam ne moo jëm ci xadiis bi comme ni ko gisa woon ci nettali xew-xewu Seydina Abdallah ibn Amr bi léegi nag tey radiyallahu anhu maa ñu waroon a ñëw ci jàngat yi insha allahu taala ñu jël di tàmbalee ci kaw par ndànk-ndànk Euh, dañu ciy bañ a guddal nag insha allahu taala mais euh, euh, jàngat yi ñoo gën a gudd sax hadis bi liñ coo gis noonu waaye insha allah on va faire de notre mieux pour que ça soit concis précis mais clair insha allahu taala kon gisoon nañu yonent bi alayhi salaam nan la Seydina Abdallah ibn Amr tàmbale woon dana yonent bi dana dañoo xabaare uxbira nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anni aqul am na yenn yoo xam nag waxoon nañu ko amaana buñ ci dañ koy junj rek ne loolu waxoon nañ ko bi ñuy sharaki bi ñuy bi ñuy wax bi ñuy firibaat yi mu ne dañoo xabaare yonent bi alayhi salaatu wa salaam que man de dama doon wax damay wax ne wallahi la asuumanna an-nahaar wa la aquumanna al-layl ma ishtu waaw dañ koo xabaare que maanaan waa ngi wat ci yàlla ne la man na nahar man de dinaa woor bëccëg yi wala man na lay te dinaa taxaw guddi yi di ko julli maa ishtu fekk maa ngi dund waaw léegi yonent bi alayhi salaam woolu ko gisoon nañ kenn ci riwaay yi bi mu ne baayam moo ñëw wax kon xamoon nañ ne ak tamit riwaay bi nga xam ne nee sama baay daa daa daa amoon wa kaana yataahadu dafa amoon li nga xamante ne nii euh, doon aadawoo di ñëw di seet si goroom bi muy soxna si mamay nga xam ne loolu luñ ciy jànge mooy ay waajur ay waajur amul bu ñu mayee rek ñoom seen yoon ne waaw gaa yi daal bés bañ mayee sëy bi lañ bàyyi daal euh, mel ni affaire bi concerné wu leen déedéet affaire yi nag waru noonu dëgg la yenn yenn kii yu bari yi tamit kenn waxu ko waaw mooy bëgg yow gars yi euh, sa doom ak boroom kër ak soxnaam wala sa doom bi nga xam ne jigéen la ak boroom kër lépp lu xew seenu néeg rek ñu wax la ko déedéet affaire yi nag du loolu nag waaw loolu du loolu mooy gis nga rek li suñu bunt wax al iqtisaad al iqtisaadu mooy nekk ci loo xam ne digg doomu waaw entre ëppal ak gàttañ mooy ne waxuñu nga dem ba ëppal di luñ bët saa boo ñëwee di enquête di jéem a waay waxuñu la lool waaye yenn yi nag mooy di seeti ngir seeti leen ndax ñu ngi ci jàmm ndax tout va bien loolu loolu loolu sunna la waaw yeneen ci bari saa saam ci boppam doomu boppam muy Sayyidatu Fatima al-Batul radiyallahu anha da ko doon dem di seeti bokk Seydina Ali ibn Abi Talib waaw mais may sa doom mel ni yow sa yoon newu ci wala gis nga Maodo ah, ah, Amr ibn al-As te xoola doom ji li wax dane moom kim doon dina seet kaana yata'ahadu di ko doon xool ah kunnatahu boobu <laughs> kunnatahu wa kaana yata'ahadu kunnatahu ay imra'ata waladihi waaw mooy soxna si soxna si ci boppam te ku góor kee baayam de mooy doomam waaye comme que moo ko kii te tamit di xool ndax léeg-léeg ngir yenn yi dina xam ndax est kër gi mu ngi jaar yoonum déet waaw loolu dafa am solo boo gisee loo xam ne luñ fa war a corriger la nga corriger ko waaw du leen di ay jàmbur ba ku nekk naan non magum boppam la ah noonu boo gisee lu dul noonu nga laay ko biir en tant que doom en tant que ki nga xamante ne sa mbokk waaw te bu fi nekk di ko jaay ne walla man maa war di wax yow da ngaa war di noppi déedéet gis nga discussion bu correct la bi ñëwee ndaw si wax ko li mu ko wax ah après toogul rek noppi tamit tëddaale mbir mi mel ni yëpp xamul wax nañ ko ko mais ju jugul def ci dara si dafa fexe wax ceeg doom ji waaw ñu gis ci loolu tamit dafa am solo waaw dafa am solo. moo tax mariage yu bari boo gisee léegi am mu mooy ay booy yi neen la ñu am <laughs> ay jeunes kese waaw parce que ñoom daal ñu bàyyi leen léegi nag seeni problème seen biir xamuñ ni ñuy gérer parce que ñoom euh, vie bi ñu doon dund ay naaru nobante boog farantu gi ñu nee woon ku nekk di jaay sa morom di wan sa morom li gën a rafet ci yow kese ñoom xamuñu vie de couple de waaw. loolu ñu foog ne léegi nag gis na bu ñu ànd bokkee nag war a bokk benn kër benn néeg benn kii nga xam ne léeg-léeg yow la doon am nga xam ne léeg-léeg yaa moom fëlal dëkk nga dëkk fee bala ngaa dajeeg moom xaw a kii jaay fa lu kenn amul moom mu jaay fa lu kenn amul léegi loolu amatul de gis nga mariage mag ki yëppay daal waaw man ngaa camoufler au début di am yooyu wane mais boo yàggee foo jaar na mel dina fee yooyu nag ku ci nekk day découvrir ki ci def yeneen yi nga xamante ne nii ci ay jikkoom yu rafet yu xamul woon da koy découvrir par force waaw da koy découvrir par force léegi nag yow bu dee ne yow léegi comme que waa léegi gis naa lu mu mel neneen rek est-ce que léegi buñ leen bàyyeeroo seetaan leen en général wala nekkul ko xaw a équilibré kenn ci ñaari ku téeba ndaw si wala waa ji bu ñu équilibré wul seen mariage day mooy deux fantasiro la paaba doon wax waaja ne man de mariage xale yi léegi daal man jaaxal na ma ñoom daal waaw moom tasaaroo nañu waaw ndax yu mel noonu koy indi jàpp bopp sa bopp wala seen magu bopp lañ déedéet gis nga Mawlana euh, Amr ibn al day ñëw di seet di seen di di di di seet si yi nga xamante ne mooy njabootam ci waaw tey ñu gis ci ndaw si tamit waxu teggin ñi ma waxe waaw ñëwul ne Abdallah de ci Abdallah tàccu kay kay bu ma xamoon bi du ma dugg ci moom waaw daal di kii rek mel ni kuy défulewu noonu masu ñoo bokku dara baax na bu duggee ci ay mbiru boppam lay ne waxe ko doo xam ne xam nga kii ni mu wax day julli moom de ah est-ce que ni'ma rajulu min rajul lam yata lana firasha wa lam yufattish lana kanasa li mu war a séq ak moom ci dundal ko dundal moom ci wàllu lal ak yooyu yëpp jëkkër ji talu ko waaye ñëwul xool a wax ju gi mu ko waxe waaw mooy sutura yi dafa am ci sëy lu mu ñàng ñaam même bu sa jëkkër wala sa soxna deful yenn yi booy dem di ko wax ko koo xam ne man yaakaar nga ne man naa faj mbir mi bul ñëw di jaar ci digg bi bu dee ne man nga koo waxee noo xam ne dina ko xam voilà muy wax ju rafet lool kon nag mu ngi noonu de <laughs> mu ne ko nee ah, moom de moom est moo tax ci riwaay bi njëkkoon a gis mu ne ko ah moom de est ak góor gu mel ni moom waaw moom moom da day julli rek <laughs> guddi yi day jul day julli guddi yi di di di woor bëccëg yi waaw léegi côté bi ma euh, Seydina Abdallah ibn Amr loolu waxoon nañu ko waxtaan ceeb moom mu gis ne biñ gisee ne convaincre ko doom ji daal mbir mi convaincre ko ndax gis na ci jaamu yàlla la nekk waaw mu dem ci yonent bi alayhi salaam waaw waxoon nañ la ne loolu mooy ay clé borom bi amul lu tëju lu utalul caabi yow bu dee essayé nga doxul nga gis keneen koo xam ne mën naa essayé mu dox jaaral ci moom waaw moo tax euh, ñii sahaaba yi radiyallahu anhum dañoo nawloo woon ku nekk sa bopp même ñi nga jur sax doo jàpp ne walla walla walla sama yoon naw c'est comme ça c'est comme ça bi mu waxtaan ak moom mu gis ne affaire bi daal kiiwul ah mu dem yegge ko yonent bi alayhi salaatu wax koy fidèlement li xew nga bañ cee rax boo demee di wax koo xam ne jàpp nga ne man na koo moo xam ay xarit ngeen ay xarit yu yow jo fexe nga ay xarit ngeen mais am na ñaari ñu am problème nga fexe régler ko xam nga ne man wax boo demee it booy relater affaire yi di ko wax na ko wax fidèlement bu ci yokk bu ci wàññe mooy nga wax fidèlement ni mu demee ndax ci kaw noonu ki ko war a faj noonu la ko mën a faje sinon bu dee li ko wax demeewul noonu waaye kii ki nekk kilifa yi lépp xabaar bu ñu la jox na nga ko vérifier gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam di ko Seydina Abd Abd Amr ibn al-Aas di bàyyu Abdallah radiyallahu anhuma daal di ñëwee wax ko li nga xamante ne nii moom la doom gi di def yeneen ci ma lay saab saam bi nga xam ne ci la ko woolu bi mu ko wooloo ñëwul rek na ko yow ah yow yaa def lii lu la ngay def lii déedéet dane alam uxbar annaka tasuumu an wa taquumu al ne ko da xabaare guñ ma abdallah ne yow dangay woor bëccëg yi di taxaw guddi yi bi ñu njëkkoon a gis riwaaya bi ñu njëkkoon a gis anta alladhi taqulu dhalik ah ndax dane wa uxbira an-nabiyyu dañoo xabaare yoneen bi alayhi salaatu wa salaam aqul man damay wax wallahi waat naa ci yàlla damay woor bëccëg yi di taxaw guddi yi di julli fekk maa ngi dund yonent bi alayhi salaatu wa ne ko bi mu ko woroo ba ñëw dana ko anta alladhi taqulu dhalik est ce yaay kiy wax loolu gis nga leerlu lu man di dem nekkul ne wóoruwul bàyyi ji de xam nga ne bàyyi ji wax na dëgg waaye lii gis nga nit loo wóolu wóolu nit bu la diw wax na nga war diw moom déglu ko waaw déglu ko bul doyloo rek diw wax naa kon c'est comme ça kon yow walla te te fautif te lii léeg déglu ko wóolu nga ko woon ñëw nga ne ko yow yaa wax lool wala yaa def lii nga déglu ko waaw mooy loolu ñu bari noonu lañ dul def waaw di di di di di traité moo tax xamuñ ni ñuy traité information moo taxit nañuy exploiter information ba la ca gannaaw day du baax waaw la nga day traité après du baax parce que information bi jaarul woon yoon. yeneen ci ma sa laaj ko ne ko ndax yaay wax lii waaye gis nga ñoom itam dëggu gi ñu dëggu woon neewul ne le fait que sama bàyyi kalaame la wax dem ci yeneen ci ma sa kalaame yeneen ci ma sa salaam ne ko fexeel mu dajeeg man xam nga loolu sax nga ne hi saay xaaral ma xalaat wax loo xamante ne nii daal dinaa ci génn déedéet bi mu ñëwee yeneen ci ma ne ko ndax yaay wax loolu dane ko qultuhu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dana ko dëgg dëgg maa ko wax yow nawul yàlla li jënd naa la sama baay ak sama ndey gis nga yow dëgg dëggu mu ne waaw oh, man maa ko wax nekkul di nii de naan non non waxuma ko woon de wala boo bëgguma woon a wax loolu déedéet dane wax naa ci yàlla dëgg dëgg maa ko wax voilà mooy dëggu yonent bi alayhi salaam gis nga lim ñu jàngal ar-rifq dal ci ar-rahmaan la jóge de ci yàlla waaye al-ajala ëppal min ash-shaytaan ci shaytaan la la jóge waaw lu xew yow doo xam ni mu ñu wax na rek nga dégg benn nopp ku jiit sa nopp rek am na la ku la jëkk wax moom ngay bàyyi wu ci di def yoo xam ne erreur la après dañ koy rëccu déedéet waaw moo tax kenn mënu àtte lu dul nga déglu ñaari parties sinon loolu tuddatul àtte déedéet kon yeneen bi aley salaam déglu ko bi mu waxee ba pare ñu gisit ki nga xam ne mooy jàngale boroom xam-xam bi bu gisee buntu yiw nit koo xam ne mu ngi ni ci yiw Seydina Abdallah xër ne def ci yiw pare na ngir def yiw bu ñëwee boroom xam-xam bi moo war a xam nan la koy orienté waaw moo tax masoon naa la fii wax naan la am na yarkat yoo xam ne suyuxu tarbiya yoo xam ne ay sëriñ yoo xam ne boo ñëwee dañ lay gaay bu dee ku bariwoon ay téere yi la danaan la gaayal lépp wala nag nii doon di def ay koor naafila mu ne la bul woor ci naafila bu ko woor nga bari yooyu def mu ne la loolu bu ko naa la ne bu dee xamoo tem nga ne waaye yow waaye maa ngi naan ma bi di wax wax ma ñëw jaamu yàlla yi may def mu bëgguma koo bàyyiloo waxoon naa la parce que moom xam na lu tax xam na lu tax sa koor gi dañ la koo miine sa koor gi dañ la koo miine ba mënatoo ko bàyyi ndax nit ñi jàpp nañ ne jeudi bu nekk lundi bu nekk da ngay woor balee bi même boo ko manul di nga fexe woor parce que nit ñi bëggoo ñu nga dem fenn kuñ taaj lekk nga lekk nga ah kon seen bi kon tey woor yu mel noonu alors ko boo dem foo xam ne gisoo gaa yooyu doo kon kay loolu yàlla taxut sëriñ bi xam ci lool loolu ci yow nga ñëw mu ne la léegi yow wooru naafila ngay bàyyi ngay kaas xoola yonent bi alayhi salaatu salaam kii tuuri tuuri yi nga man day julli day day woor bëccëg yi di julli guddi yi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee lan la ko wax dane ko déedéet fa innaka la tastati'u dhalik yow manoo continuer ci lii waaw fa wa aftir wa nam wa wa sum min ash-shahri thalathata ayyam mënoo continuer ci li del woor ay bés di dox ay bés di nelaw tey jóg di julli guddi tamit léegi koor gi mu nekk wa sum min ash-shahri thalathata ayyam au lieu ngay woor tous les jours tous les jours weer wi yëpp dee ci woor kese wa kaana maalikun imaamuna yadum fi kulli shahrin sawma addi xarfa xarfi jim waxoon naa la ne imaamu Maalik li taxoon mu doon def loolu xadiisu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bii la woon waxoon naa li dañu ko gis te moom la dénkoon Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ward kon nag mu ngi noonu waaw imaamuna Maalik wa kaana nekkoon na Maalikun imaamu Maalik rahmatullah ibn Anas borom ngir bi da saxoo di woor ah ba e, e, e, ñetti fan ci weer wu ne waaw waaw di woor ñetti fan weer wu nekk léegi nag boo boolee loolu moo lay may trente jours boo tax yonent bay saa saa mu wax ne yi ne ko boo ko defee mu ngi mel ni woor nga sa dund bi yëpp ndax sa xaaju dund euh, sa kii mooy euh, ndax dix yu nekk woor bu yàlla nangu da koy multiplier lu mu ndaw dix fukk da koy multiplier fulandil la ko lu mu gën a tuuti tuuti fukk trente nga woor trois jours nga woor muy dix plus dix plus dix muy trente waaw waaye it dañ ciy gis woyofug yonent bi alayhi salaatu salaam ndax bi mu waxee lii Seydina Abdallah ibn Amr nee man dama man naa lu mën naa lu ëpp loolu fa inni utiqu ay afdal min zalik waaw man de yonent bi alayhi salaam man naa woor lu ëpp loolu de waaw mu ne ko mu jàll comme moom niñ ko waxoon rek mu ne ko kon fasum yawman ah wa aftir yawmayn wóoral benn bés di dox ñaari bés boo wooree benn bés doo woor ñaari bés ci tegu nga def ko noonu waaw waaw mu ne mën naa lu gën lool lu ëpp loolu de mu ne ko kon wóoral bés dog bés te ni mu ko wax ci koor yi ci julli yi noonu la demee. jàng alquran ji noonu la demee amul benn yoon bu yonent bi alayhi salaam ne ko mais yow wax xanaa li ma la wax doyul wax naa la c'est bon jàppal ci loolu non da koy fenn la ko wax ndax foofu ma ko woon continuer wooral benn bés doom benn bés mu ne ko man naa lópp lool mu ne ko nag amul lópp lool parce que sinon mooy kii woor saa su def di wéy ñu gis ci woyofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw te yàgg nañ ko fi gis xadiis yi du jeex ci loolu laaj yoo xamante ne nii noonu dañ koy laaj mu wax waa ji tegaat mais mu mu waxaat waa ji waxaat mu mu mu ànd ci mu bàyyi rek waaw moo tax nit ki foog mu nekk koo xamante ne nii day yaatu dënn day yaatu dënn il faut nga yaatu dënn fuuf waaw sinon boo yaatuwul dënn rek doo mën a doo affaire ñi moom lay suñu borom dola walaw kunta faddan ghalid al qalbi faddu min hawlik boo newoon boo xam ne da ngaa ñaaw ay jikko xat xol konoon te kon nit ñi dañuy disperser wu saw saw bu koo nekk kenn du fa nekk waaw fa bima rahmatin min allah linta lahum suñu borom ne ci kaw rahmatin min allah linta lahum kaw yërmande bu yaatu ci la borom bi dafa lew Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax nga mën a nooy ci ñoom waaw kon nag kiy jàngale ak yi jàngalekat bi war naa am yaatu dënn waaye it li mu wax Seydina Abdallah ibn Abd dina ñëw beneen côté bi dañuy bàyyi ba bii di ñëw mooy lim naan ko lii afdal min dalik koor ci waaw mais ak tamit ci jàng al-Qur'an bi loolu mu ko wax parce que am na riwaay yoo xam ne dana ko bu ko bugul dépasser sept jours yi waaw ak gi nga xam ne day ñëw bay wax ñett yooyu dina ñëw ci côté boobu waa nit man ngaa jàng alxuraan ci kam moo imaamul Buxaari wallahi fiqhul Buxaari yu fi tarjama waaw imaamul Buxaari fiqhum bu dégg diineem bu xóot tërëy man nga ci am impression as boo xoolee tarjamaam yi muy def ni muy tudde buntu bi allah <laughs> moo gisoon nañ buntu ñu ko ni ci kam ñaata yoon la nit ki war man a man kaamil bi mu jeex ñaata fan dina ñëw ci masala boobu insha allah ak masalaay siyaamu daawud bi yonent bi alayhi salaam ne mooy afdalul ahabbu salaati ila llahi salatu wa ahabbu llahi wa ahabbu siyaami ila llahi siyaamu ah loolu noo koy boolee ak yonent bi alayhi salaatu salaam façon xoor yi mu doon def ndax yonent bi alayhi salaatu salaam kat ko mu doon woore noonu waaw te yonent bi borom bi da koo tànnal saa su ne lu gën nan la ñuy dégg loolu. moom deful li li Seydina Daawud bi def mais nee na façon koor julli gi nga xam ne moom loo borom bi gën a sob mooy naafile Seydina Daawud waaye alayhi salaam waaye it li nga xamante ne nii mooy koor gi yàlla gën a sopp mooy kooru Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam nan ngay loolu insha allah dinañ ci ñëw tamit waaye eh, eh, bi ñu doon wax ci Abdallah ibn Amr dañ ciy gis jeunesse gu bëgg yiw bëgg dem ci boroomam day sawar day sawar waaye sawarte kese doyu sawarte kese amuk sawarte ci jaamu yàlla aka baax waaye lool rek laa yàq waaye lool laa yàq fii waaw loolu moom doyut il faut nga am koo xamante ne nii moo lay mën a teg loolu boo tax borom xam-xamu suufi yi anhum loolu am ci ci ci lislaam la bokk ah moo lay tarbiya li nga jot a xam ci lu baax nan nga koy appliquer te doo gaañu. lii yonent bi saa saa moo ko doon taxawul saxaaba yeeg xeet wi yëpp ñoom nag dañoo ñëw taxawu yonent bi saa saa ci loolee ci xeetam loolu mooy seen seen seen seen kii ah. loolu mooy seen mission moo tax képp ku luy mbubboo ci ñoom di wootewu ci ñoom te manut loolu wala defu ko ba contraire bi lay def baal mu daanu bàyyil mu daanu te xam ne kooku imposteur la waxkatu lu amul la. dajjaalun min ad-dajaajila kàccikat la ci kàccikat yu mag yi waaw ñoom noonu la mooy nan li nga li nga xam koy mooy al am al ihsaan am rida rahmaan te doo loru waaw moom ah, Seydina Abdallah xam na ne koor baax na naafila baax na yooyu xam na leen. waaye ni mu ko jëlee doos yi mu ci jël da koy faral gaañ moo tax yeneen ci saa saa ne ko fa innaka la tastati'u zalik waaw ne ko dëgg-dëgg yow la tastati'u zalik mënoo continuer ci sa rythme bi di woor ba jéggi di taxaw guddi gi waaw léegi nag mu daal di koy orienter waaw moom it nga jeunesse gi mu am ak bëgg yiw moo tax tout temps mu ne yeneen tubaab saa saa mën naa lëpp lool yeneen tubaab yi saa saa bi topp ko ci lool mais ba mu demee te wax na ko gis nañ ci yenn waaye da ne ko ah amaana nga nekk mag de amaana borom bi guddal saw fan. te bu boobaa engagement yii ngay jël dina jafe nga continuer ko moo tax mu ne ko manoo ko dina jafe mu jàpp ko waaye lan la def da koo mujj rëccu waaw. da koo mujj rëcc waaw moo tax da koo mujj rëcc le fait que ah jàppul woon waay ca la nga xamante ne nii mooy ruxsatu rasulillah wala an akuna qabiltu ath-thalathata al-ayyam allati qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya min ahli wa mali ma nekkoon de koo xam ne damaa nangu woon ñetti fan ya ma yonent waxoon ci koor moo ma gënaloon tay jii de ah xam naa la taxoon muy wax sama njaboot ak sama lépp kon nag mu ngi noonu le kon nag mooy jamono yooyu yonent waaye saa comme niñ la ko waxe woon moom xamoon na fi muy mujje xamoon na ne dina lool ci moom même bu dee xam na ne du problème que ne lim diggéen moom dina waaye day tarta yonente bi alayhi salaatu wa salaam huwa rahmatul muhdaa waaw laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur boo xamante ne ni ci seen bopp la bokk ci seen biir bokk ci min anfusikum ñi gën a tedd ci ci yéen li ngeen nekke nag ci ay coonoom ak yooyu da koo da koo tar da koo metti dafa tar ci moom moo tax yeneen moo taxoon mu ne leen bàyyi leen ma ak li ma leen li ma leen bàyyee waaw lañu gisoon la waxoon say nal aqran te aj ga bu ma ne woon waaw ñaar aj mi est aj bi tuul at mu ne la bu ma ne woon waaw mu war te mu waroon du ngeen ko man bàyyi leen ma li ma leen bàyyee naka doon naa fi la koor yi saa saa masu taxaw bi naafila koor yi ñuy def ci yi nii bu koor gi jotee masu koo def da ah. doon jullil boppam am ay saxaaba yu fa romb ñëw di julli ci gannaaw léegi ñoom ñu waxante ko seen biir nag biñ demee nettali ko ca suba bi ca biir koor ga bañ jullee gee ba pare nit ñi dajaloo di ko xaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnul ba mu jullee gee mu dem ñenn ñu ñëw di di laal seen wey ci buntu bi ngir yëgal ko ne ñu ngi fi yonent bay saa saam génnul te suba nga mu ne yëg naa ne yëg naa ne yéen doon def bii xamoon naa ne yéen dama doon bañ bu ma ko defee continuer di ko def borom bi daal di koy farataay ci yéen loolu lépp ngir la ngir woyofalal xeetam alayhi salaatu wassalaam xanaa du moo ñu jàngal yassira wala tu'assira bashira wala tunfira waaw yassira woyofal leen yow Mu'aaz ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhuma bu ngeen demee Yaman wala tu'assira ta bu leen jafeñal waaw yombalal leen ta bu leen jafeñal béggal leen nit ñi ta leen leen dawloo mooy woyofalal nit ñi jaamu yàlla ji ñu xam ne dañ koy def ànd ak pér waaw mais bañ nekk ak fardeau buñ leen teg déedéet waaw harisun aleykum ku xër na ci yéen ngeen jub waaw gis nga yéen nekk ci azizun alayhi ah yonent bi alayhi salaam bëggul di gis xeet wi nekk ci lu metti hatta mu diis moo taxoon waxoon nañ ko fan yee bir naan sayda Mu'aaz afattaanun afattaanun afattaanun anta yaa Mu'aaz ba mu gisee ni ñuy Baqara waaw ba waaje jaar ne mu ne ko ndax da ngay fitnaal nit ñi ndax da ngay fitnaal nit ñi ndax da fitnaal nit ñi yow Mu'aaz radiyallahu waaw moo tax war nañuy nekk ci loolu waaw ndax borom bi gisoon nañ bi ñuy commencé buntu bi borom bi lan la ñu nambal al yusra yomb yomb waaye nambaluñu ay jafeñ jafeñ kon nag ñun ci jokko buñ ne ñoo fi jottali borom bi ak diineen bi ba pare di di di taral affaire yi ci nit ñi waaw te tamit li yonent bi ay saa saam du ay xam nga léegi léeg-léeg booy nga naan nit ci waayow saa yi lu ñuy yorom sax saa yi mu ngi kii noom moom moom la ñuy yorom si yorom a ngi ci yow bu dee xamoo lan daaga ma sa yoon manu cee nekk bu dee nite woon nga sa yoon waroon na ci nekk mais lan daaga ki xam nag ñu wala la ko xamul waaw gis kenn koo xam ne jaamu yàlla ji ni mu ko jëlee dafa metti mu koy laaj biir nga naan saa dafa frustré en plus quoi lu yoonam ci mu du bàyyi waa bu jaamu yàlla ah déedéet du façon frustré parce que daa topp rek tànk yonent bi sallallahu alayhi allahu akbar kon nag muy noonu de léegi insha allahu taala dañuy yem bii di ñëw nag ay masaa'il lay doon waaw ay masaa'il.